Humayd ibn Abdurrahman moo tax mu ne imaam Ibn Shihab mu ne moo ko nettali ne yaayam anna ummahu Umm Kulthum bint Uqba axbaratha at axbarathu moo ko nettali annaha sami'at kene moom Umm Kulthum de bint Uqba dégg na Rasulullahi ndawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax laysal kazzaabu nekkul aji wax nar ji de nekkul alladi ki nga xam ne yuslihu day yéwénal bayna naas diggante nit ñi fa yanmi xayran bu ko defee nag muy jotale yiiw waaw waxtaan woo xam ne moom moo ko def ba pare mais yiiw la wax ko ne ko diw ma la de moo la ko wax lu rafet lii ci yow boroom xam-xam yi nag dañ naan yan mii buñ ko waxee mooy lu baax la waaw loo xamante ne ci lu yéwénal la lu baax la ak sàkku yiw waaye kanta bu dee bi tasdiidi ah ah nammaa <laughs> te wow namima ca la jóge boobu <laughs> moom mooy yàq moom mooy toxal fii jël fee ngir yàq voilà loolu moom dafa xaram waaw mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu le insha allahu taala léegi mu ne eh, eh, aw yaqulu wala muy wax xayran wala yiw nii la ko al imaamul Buxaari yéen i ka anta ah, al imaamu abul abul Muslim ibn al Hajjaj te ci riwaayam la imaam mus imaam an-Nawawi ne am na ak yokk goo xam ne. amul ci bii kon nag nan la gonde mu gonde ci kitaabul birri wasilati wal adab baabu tahrimil kadibi wa bayaanil mubih wal mubah min mu ne kon kitaabul birri téereb mbaax ak sila ak jokk wal adab ak yiw ak tegini baabu buntu bi surah yi def tahrimu xaraamal wala baabun tahrim wala baabu tahrimi eh, buntu bi tere al kadib nar ak expliquer wa bayaan leeral al mubaax min la la ci xam ne moom lool bon dagan na nit ki def ko mooy e, nekk na loo xam ne lu mën a nekk la eh? mu ne haddathani Harmala ibn Yahya mu ne ma nettali mooy Harmala ibn Yahya ah ibn Abdillah ibn Harmala Abu Hafs at-Tujibi al-Misri nekkoon taalibe àndandoo al imaam ash-Shafi'i al-Muttalibi rahmatullahi alayhi qaala mu ne akhbarana nettali nañu ibnu Wahb mu ne Abdallah ibnu Wahb mooy ibnu Wahb Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri mawlaahum Abu Muhammad al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala akhbarana Yunus mu ne kii akhbarani nettali na man ibnu Wahb Yunus Yunus ibnu Yazid ibnu Abi Najjad al-Ayli rahimahullahu ta'ala an ibn Shihab moom moo ko jëlee ci imam ibn Shihab <coughs> rahimahullahu taala gis nañ ko sànq mu ne axbarani xabaare na ma Humayd ibn Abdurrahman ibn Awf mu ne Humayd di doomi Abdurrahman ibn Awf moo ma xabaare anna ummahu kana ndayam Umma Kulthum kana Umma Kulthum bint Uqba di doomi Uqba ibn Abi Mu'ayt di doomi Abi Mu'ayt wa kanat min al-muhajiratil wal nii la ko ëndee wa kanat ta Umma Kulthum mi bokkoon na ci al-muhajirati ñi nga xam ne dañoo gàddaayoon jóge Makka dem Medinatul Munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam al uwal ñu njëkk a dem gàddaay sax baayax na jaayante nañoo annabiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam axbaratu moo ko xabaare loolu jumla i'tiraadiyya la wa kaanat min al muhaajiraati al uwal mise en opposition pour leeral la ndaw si mooy kan <coughs> mu ne axbaratu moom moo ko nettali sami'at rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul laysa alkadaabu alladi yuslihu bayna annaas wa yaqulu xayran wa yanmi xayran qaala ibnu Shihaab walam asma waaw yuraxxisu fi shay'in mimma yaqulu annaas kadibun illaa fi salaas alxarbu walislaahu bayna annaas wa xadiisu rajuli imra'atahu wa xadiisu almar'ati zawjahaa <coughs> waaw mu ne haddathana imam Muslim tekki ne haddathana Amr an-Naqid qala haddathana Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddathana abi an Salih qala haddathana Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab mooy ibn Shihab bu fi bul foog ne Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab keneen la moo ibn Shihab bale rek fële dana woon ibn Shihab moom la turam leen di bi hadha al-isnad misli ghayra anna fi hadith Salih wa qalat wa lam asma'hu yurakhkhisu fi shay'in mimma yaqulu an-nasu illa fi thalath bi mithli ma ja'alahu Yunus min qawli ibn Shihab voilà muy kon lii lay wax mu ne la dalaa bëgg a wax ne gis nga mooy ziyaada boobu imaam muslim wax eh, kii imaam euh, an-Nawawi wax ne imaam muslim de yokku na ci loolu mudraj la mooy bokkul ci hadis bi ah ma eh, mu ne mais imaam muslim da koo leeral mu ne imaam ibn Shihab ci boppam nee na walam asma man dégguma de qaala ibn moom moo ko wax walam asma yuraxisu fi shay'in mimma yaqulu an ba pare fii nii mu ne déggoo li mu wax bi mu waxee beneen tallale bi mu ne wa qaalat walam asmaahu yuraxisu fi shay'in mimma yaqulu an-nas illa fi salat bi misli ma ja'alu yunus min mu ne foofu waxu ko hadis bële bi hada al-isnad ghayra anna fi hadith salih wa qala nee na mu ne ndaw see ko wax sauf que imam yunus hein moom imaamu yunus comme l'imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala daal di leerale mais yunusu dana kii nii mudraj la moo tax mu ne wa hadhihi ziyadatu mudraja bayyana dhalika muslimun fi riwayatihi min tariq yunus an az-zuhri fa dhakara al-hadith qala wa qala az-zuhri waaw waaw mu ne lii nii mudraj mudraj ci xam-xamu hadith mooy wax joo xam ne ci biir hadith bi la mudraj nag mën a nekk ci sanad bi ci njaal benn wala jeexitalu sanad bi man na nekk ci biir matn bi loolu lépp day am mais ñun bii bon yooyu dugg ci yooyu taxuñoo dugg li ñu tax a jóg mooy ci matn bi fii matn bi mooy contenu bi mooy yàqu hadis bi wax ji nit ki di nettali ne yonent bi saa saam nee na ba pare dugal ci waxam moo xam ci njaal benn bi muy tàmbali wax ji la ko dugal walla ci biir wax ji wala ci feeb yi léegi nag ku ku ku ku ku vigilant wu da nga jàpp ne wax ji ci waxu yonent bi saa saam la bokk alors que ci. mu ne nag yokk bii nii naan naan naan naan yonent bi alay salaatu salaam <laughs> ah nekkul yu raxasu fii shay'in ci di di permettre dara ci wàllu nar lu dul ci ñett mu ne loolu moom mudraja la mooy dañ koo yokk ci hadis bi de bokkul lu yonent mu alay salaatu salaam waxu waaw mu ne bayyana zalika muslim imaamu muslim ci boppam mooy riwaay yi ñu gis moo tax ñu ko doon cité ba koofu reeral na ko ci yoonu yunus ibn yazid al ayli an Zuhri foofu gis nga imam Zuhri nee man dégguma ko mu wax lii de waaw dégguma ko mu wax lii kon imam mu ne qaala Zuhri imam Zuhri nee na mooy dégguma mu boole ci lii nag mu ne wa kaza naka nii al imam al ci al fath akhrajaha la génnee lii mufrada mooy yokk gi moom dong min riwayati Yunus ci riwaaya boo xam ne Yunus wa qaala Yunus waaw mooy mooy mufrada min riwayati Yunus mooy mu da koo génne te yokk bi nekk ci mooy moom kese bopp moom kese ber fee mu ne wa qaala Yunus ngir wane lii nii bokkul ci hadis mi ah. wa qaala Yunus mu ne Yunus nag asbatu fi Zuhri min ghayri Yunus jële ci az-Zuhri moo gën a dëgër fii nii ci tàllale yi ñu fi indi keneen ku jële ci imam az-Zuhri waaw mu ne moo tax wa jazama Musa ibn Harun wa ghayruhu bi idrajiha waaw mu ne Muusaa ibn Haaruun moom solo na ak ñeneen ku dul moom te ne lii dañ koo yokku ci xadiis bi waaw imaamul al-Haafiz mu ne war a way naaw fii Fawaa'id ibn Abi Maysara solo nañ ko ci ngëneelu Abu Maysara foofale min tariiq Abdul Wahhaab ibn Rafi' an ibn Shihaab fa saaqahu bi sanadihi muqtasiran ala ziyaadati wa huwa wahmun shadiid mu ne kooku moom ñun solo nañ koo xam ne mooy yokk bi kese la wax ba mu jaaree ci imaam ibn Shihaab loolu kese waaw loolu kese la mu ngi noonu kon lii lan la bëgg a wax que ne dafa am ñoom nañ ne non lii nii bokkul ci xadis bi waaw mooy loolu noonu moom yokk boobu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nekkul di di permettre ci wa wax lu lu amul lu dul ñetti mbir euh, xare ak jëwénal diggante nit ñi ak wax gi jigéen ñi wax ak góor gi ak góor gi muy wax ak boroom këram. loolu loolu moom bokkul ci hadis bi mudraja la dañ ko cee yokk <laughs> voilà mu ne loolu nag imaamu muslim euh, leeral na ko te lool riwaay bi ñu la wax léegi foofu imaamu muslimu abul hajj abul husayn da koo leeral waaw ndax dana imaam ibnu shihab nee na ah qaala ibnu shihab walam asmaa dégguma nag lii moom dégguma ko yuraxisu fii shay'in mimma yaqulu an-nas illa fii da loolu moom dégguma ko <laughs> waaw ba pare mu ne la jaar na ci beneen yoon ba pare foo fële boobu ah mu ne bu dee ci xadiisu saalih moom am na ci mooy bim la beneen càllale bi waaw mu ne loolu am na ci waaye sauf que ah moo tax imaam muslim ne moom mu yokk ci lii bi mislima ja'alahu yunus li nga xam ne yunus ibn yazid moom loolu da ne nag loolu min qawl ibn shihab loolu waxu ibn shihab la de waaw du waxu yonent bi alayhi salaam waaw même bu dee ne loolu am na ko ne waaw am na yeneen i xadis tamit yoo xam ne day dëgëral yii nii kene bu dee ci wàllu xare la wala yëwénal diggante nit wala li nga xam ne mooy xare wala yëwénal wala eh, ndaw si wala boroom kër gi muy waxtaan ak soxnaam ak soxna si li muy waxtaan ak yoo kene loolu noonu eh, mooy du du du du du loo xam ne lu ñuy tenir rigueur nit ki la bu dee ay wax yoo xamante ne mais dinañ ñëw nag ci loolu nga ne ma ah kadib nga wax di nara kon de xaaral may ñëw man di di expliquer ñu ne la attention de àgga àggalee bi xaaral xaaral dina ñëw ci affaire boobu est que boroom xam-xam yi ñoom ñëpp d'accord ne nar nar est que fii kadib bi muy wax sax mooy li ñu xamee explication ji ah mooy di wax lu wuteeg li am est-ce que loolu la <laughs> est-ce que loolu mooy affaire bi ah loolu nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom dañu cee wute waaw boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute dafa am benn mbooloo ci ñoom dafa am benn mbooloo comme ni al imaamu Tabari wax ni ko al imaam al xaafis indi ci al Fath mu ne qaala Tabari waaw rahimahullah zahabat taa'ifatun ilaa jawaazi al kadhibi li qasdi al islaah wa qaaluu illaa thalaatha al madhkuura kal mithaal wa qaaluu al kadhibu al madhmuum innamaa huwa fiimaa fiihi madara wa ma laysa fihi maslaha al imam at-Tabari rahimahullah mu ne am na benn mbooloo ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yoo xam ne dañoo jéng ne dem ci ne possibilité wax lu amul bu dee ne nit ci da koo def ngir yëwénal diggante waaw wa qaalu ba pare ñoom ñoo ñeeñu ne inna inna salaasal mazkuura kal misaal mu ne ñetti yii nag ñu tudd ay misaal la rek ça veut dire que kon fépp boo xamante ne nii même bu en dehors de ñett yi misaal la rek la yonent bay sa salaam tudd ne euh, xare wala yëwanal diggante wala waa ji buy waxtaan ak soxnaam ak soxnaam buy waxtaan ak moom mu ne loolu da koo digg rek comme misaal mooy lépp loo xamante ne nii nit ki bu ko waxee même bu demewul noonu waaye day defar ah lém ci jublu mooy yëwanal loolu moom baax na waqaalu ba pare ñu ne alkalimul mazmum kanta nar explication bi nga xam ne al mazmum moom lañu ñu ŋaññe te baaxul te alquran di ko ŋaññ ak yooyu ak yonent bi alayhi salaatu salaam iyaakum wal maa ngi leen di moytu la koo nar ñu ne yooyu moom mooy yoowu nga xam ne da ndax day day day eh, moom day yóbbuwaale ci ci kàccorte te kàccorte safara la jëm a bokk yot yi ñuy wax ci nar di ko ŋaññ yëpp yooyu nag mooy lan innama huwa mooy nar bi nga xam ne fii maa fiihi madara loo xam ne ak lor da caane aw maa laysa fii maslaha wala loo xam ne benn maslaha amu ci amul benn yëwénal amul ci wax jooju di nar rek waaw yoo loo xam ne moom dara waaw amul benn yëwénal lépp ay ay lor rek la loolu la mbooloo bu njëkk bi wax mu ne wa qaala ah li après dina la wax eh, te wax ji ku mel ni ñoom al imaam al Xattaabi rahimahullahu taala ñoom lii lañ dëgëral que ne waaw lii dëgg la tey lii la léegi al imaamu al at-Tabari rahimahullahu taala muy kon mu ne wa qaala kanta am na ñeneen nag ñu ne laa yajuuzul kadibu laa yajuuzul kadibu fii shay'in amul ay naan daa condition sàngam ak sàngam man ngaa nar loolu amul déedéet <laughs> way nar sax nara mot nar baaxut <laughs> wa xamalul kalima al huna léegi nag bu ñu waxee lool wax ji mooy wax dëgg la ñun waxuñu sax côté bi nga xam ne dañ ne mudraj la dañ koo yokk ci xadiis yi mais attention côté bi imaamul Buxaari euh, nettali ak imaam Muslim côté bu njëkk bi loolu ñëpp d'accord ak loolu moom yonent bi saa saa ma ko wax waaw laysa al kazzaabu alladhi yuslihu bayna an-naas fa yanmi xayran aw yaqulu xayran loolu moom yonent bi saa saa ma ko nekkul narkat ki nga xamante ne nii day yéwénal diggante nit ñi di jotale ka euh, euh, wax ju yiw tey wax yiw waa loolu kazab kazab loolu xam ah, léegi yéen nan ngeen di tekkee loolu ñu ne mais loolu al muraada huna ala tawriya loolu tawriya la wa ta'rid ak di gaaral tawriya mooy lan ñu ne kaman yaqulu lil zalimi avec tawriya nañ ñëw après dinañ ñëw ci exemple ñu wax tawriya mooy comme li yonent bi saa alayhi wasallam defoon bon loolu dañ koy nettali ci waa siira euh, même bu dee càllale ma moom des na <laughs> kii ne ñoomin al imam abu umar ibn waaqid al waaqidi rahimahullah ñooy nettali mel noonu kene yonent bay saa dafa ñëw euh, mu doon dox ak sayyidina abu bakar radiyallahu anhu fekk benn xare la ñu dajeek benn waay benn paa paa bi ne leen yéen fu ngeen jóge yonent lay saab ne ko boo ñu waxul yow fi nga jóge ñun duñu la duñu la duñu la wax fi nga jóge fekk daa bëggoon a xam position ay yéefar ak xam yu mel ko quoi léegi ñu ne ko mu ne leen paabi bi paa bi laaj ngeen non yonent lay saab laaj paa bi paa bi tontu leen après nag paa ne leen wax leen fi ñu jóge yooyu ne leen waa léegi yéen fan ngeen jóge yonent lay saab salaam ne min ma ñun ci ndox lañ jóge waaye nekk naan fa man maa il yamani aw maa il iraq léegi mu yore naan waa min ma yonent lay ne ko min ma rek def ñun ci ndox lañ jóge <laughs> waaw dem waa ji naan mais ndox man maa ul yamani wala maa ul iraq léegi mu dem bàyyi leen mooy lu mel noonu ñu ne pourtant moom est-ce fan la jóge mooy waa ji ko laaj saa bi lan lay doon xaar ñu wax ko Medina laa jóge ah wala Sham laa jóge wala Irak laa jóge wala yu mel noonu moom ab gox la doon xaar yeneen bi alay te waa mooy ba mu naan ko moom bi muy laaj waa naan ko yow foo jóge paa bi xamoon na ne ngir mu wax ko dëkk la mais paa bi mu ngi doon xaar yonent bay sasam bu koy tontu tontu ko dëkk mais yonent bay sasam leeneen la ko tontu mooy da koo tontu ne ko ñun ci ndox lañ jóge waaw ndax borom bi moo bind nit ñi <laughs> moo ne maa leen bind ci ndox <laughs> ah moo di bind ci ndox waaw <laughs> ci ma man yi voilà léegi mu ne ko ñun ci ndox lañ jóge daal di dem xam nga loolu mooy wa bi du am liñ bëggoon mooy information ñii fan lañ jóge ci gox yi mais li ko yonent bi alayhi salaam wax loolu la mooy ci ndox lañ jóge mais xaarul woon moom tontu boobu loolu mooy tawriya voilà <laughs> waaw <laughs> wala nga benn waay nga ne ko mais sa waay jiw dama laa jóge gis nga ne ko non c'est Makka laa demoon quoi waaw man Makka laa demoon waaye ñu man Medina laa demoon. man mi di laa nekkoon waa ji naan ala saaki i abdal saatu wa sa moom mu noppi rek ay way sawaay kon de yow xéewal ak nangam sawaay nopp waxul dara après mu dem <laughs> ndekete yoo gis nga fii ni ci ndakaaru fee ne ñuy tudd Medina moom foofu la demoon léegi waa ji waa ji ne nag moom lan la ci jàpp këri Madinatul Munawwara alors que waa ji ci boppam moom Medina ji te xamoon na ne moom bu dee mooy Medina laa demoon kii koy ki mooy waa ji koy toon waa ji muy waxal moom day jàpp ne bëri la waaye moom wax na dëgg parce que Medina gii lay wax moo kële moo ci jàppe leneen <laughs> waaw man Makka laa demoon waa ji naan Allahu tashrifan wa takriman waay waay sëñ waay waay sëñ sa waay noppi rek ndekete yoo Makka Makka mbuubeen gii la newoon <laughs> waaw xam nga waa ji su gisi nii mooy manoone waa ji day waa wax na lu amul loolu ñu ne loolu nag gis nga nag fépp foo dégg fii kalib yi ñuy wax loolu la waaw tawriya la mooy yu mel noonu la mooy avec kii wax ñaar ñuy wax kii li muy utiliser moo bi muy utiliser wala baat bi muy utiliser ki muy waxal moom xaaru ci woon loolu leneen la ciy dégg mais même mais waa ji wax na dëgg waaw wax na dëgg waxul lu wuteeg li am sauf ki muy waxal moom xaaru ci woon loolu ñu ne nag waaw kay bépp fii nag kayit googu yonent bari saa saa bi wax loolu la waaw parce que waa ji léegi nag ñu ñëw doom nañ àggale ñu joxe seen exemple ñu ne <laughs> ñu ne mooy lii nag kon nag ñu daal dinañ ñëw <laughs> hein léegi ñoom nañ joxe seen exemple ne lii moo tax ñu ne la waa léegi attention attention comme yéen ñu ne ñu ne loolu euh, al muraada huna ala tawriya wa ta'rid ak di gaaral loo xam ne nit ki lay foog ne lii la dëkk teew jubluwoo ci loolu mu ne kaman yaqulu comme misaalam ki nga xam ne day wax li zalimi aji tooñkat gi naan ko da'awtu laka ams waaw koo xam ne tooñkat la tyran la daal di koy jàpp nar koo fitnaal waaw koo xam ne ku mën a tooñ la mu naan ko noo ñaan pour ndax nag démb rek ñaanal maa ngi la doon ñaanal mu ne wa huwa yuridu qawla qawlahu allahumma ighfir lil muslimin waaw <laughs> waa ji jàpp ko nar koo nar koo teg ay daan mu ne ko naa noo may tege daan te ndax man ci ñaanal la laa dëkk démb kese maa ngi la doon ñaanal lii xam nga waa ji day jàpp ne dafa tudd turam ñaanal ko yàlla mu defar koy xéewal dëggate yoo lim ci jublu lan la mooy bu jullee ba pare wala buy ñaan naan allahumma ighfir lil muslimin yàlla yàlla nga jéggal julli bi comme ko waa ji julli la ah duggaale na ci kii ki ñuy waxal day jàpp ne turam la wax alors que waxul turam te wax na dëgg mooy bi mu naa allahumma ighfir jéggalal way ngëm yàlla yi mais mu ngi ci ah <laughs> way jo way wommat yi waaw kon nag mu ngi noonu mu ne way exemple koo xam ne day dig soxnaam ab ab ab ab kado <laughs> waaw ba pare jublu ci ah bu dee ne yàlla dogal na ko te waxu ko mu leer mooy bàyyi noonu mu ne yu mel noonu la wala muy feeñal ci boppam que ne am na nguuru am na doo kàttan yu mel noonu léegi <laughs> lii la lii ku mel ni ñoom al imaam al muhallab ibn abi sufra ak ñoom ah, ah, <laughs> imaam yu mel noonu ñoom lii lañ dëgëral ne affaire bii la ah. waaw lii la sinon moom kàcc fa non bu leen ko jàppe ay wax joo xamante ne daa wuteeg li ama waaw <laughs> waaw moo tax ñoom ñu ne moo tax ñu ne loolu ngay xame ne eh, eh, li nga xam ne mooy même Seydina Ibrahim lam loolu wax ak gaaya yooyu yépp ci façon bii la nag waaw yooyu yépp yu mel nii la waaw yu mel nii la woon ah nekkul woon leneen ndax biñ ne ko exemple biñ ja eh, jàllee frontière bi ñu ne ko é ñu ne ko taral jàpp ko waa buuram misro bi tooñkat yi daal di koy jàpp waaw ne ko aywa ndax ñoom képp koo xamante ne nii dañ laa jàpp euh, te liñ doon wax sànq euh, que ne euh, moom kiiwul ñoom imaam ibn Muhalla ne mais kii imaam at-Tabari mi doon nettali mbir mi ci bopp moom loolu la jàpp dane noono lool du nar déedéet tawriya waaw yu mel noonu man naa nekk léegi <laughs> mooy ci nii dañ koy woowee nar mais mais du nar dëgg-dëgg boo ko xoolee du nar waaw loolu moom du nar léegi nag Euh, ñu ne waaw kay Seydina Ibrahima alayhi salaam buur bi na dañ koo jàpp moom ak soxnaam si ñu ne ko Saara bu ñu xam yow moom boo fi àndeek frontière buuru dëng la Égypte boo fa jaaree ànd ak sa sœur da koy nangu ngir wan la toññar bi ak wan la ne moom waaye ngóora mboola man noot na la léegi Seydina Ibrahima jaar fa ak soxnaam ñu jàpp ko ci poste frontière bi <laughs> ne ko ndaw sii nii salal la mu ne sama sœur la waaw ñu ne loolu noonu loolu noonu ci nit ñi moom koy dégg boo xam euh, waa non ci njëkk bi soxnaam la lan la mën a wax ni soxnaam séeram la dañ naan la waaye uxuwatul iman xanaa suñu borom waxul ne innamal mu'minuna ikhwa ah? <laughs> ah, ah, waaw <laughs> xanaa waxul ne innamal mu'minuna waaw ñi nga xamante ne nii nag ñooy way ngëm yàlla yi dong ikhwa ñooy ay mbokk kon kay man loo am sa soxna kon sa mbokk la en même temps ci côté boobu loolu nag la leen wax ñoom Jibril mooy bu ñu xamoon ne soxnaam la dañ koy jàpp mooy mu wax leen loo xamante ni ci biir ku xamul da ngay foog ne lii demewul noonu alors que loolu mu wax dëgg la waaw. waaw ak la mu waxoon ba mu tojee xërëm yaag yooyu yëpp loolu la waaw ne leen bal faalahu waaw gaa yi dañ ne ko ndax yaa Ibrahim yow yaa def lii mu ne bal li am ba def faalahu def na ko waaw ba pare ne kabiruhum hada seen ku mag gi kii nag moom laaj leen ko ñoom nag xam nga ñu bi da naan faalahu kabiruhum seen ku mag kii moo ko def waaw way faalahu waa Ibrahim de moo ko def ka ngeen ne moo ko def faalahu waaye kabiru maada moom mii laaj leen ko <laughs> in kontu dem ngeen balam tey kon nag ñu ne yii dii la waaw mooy ay ay ay ay la yoo xam ne day yenu ay ay ay ay yu bari waaw nga xam ne ki nga koy waxal moom lam cay dégg ak lam cay jàpp ak yow liñ ci yéene bokkul waaw kon nag mu ngi noonu ñu ne lii la moo tax léegi nag buñ paree nga ne euh, non attention léegi léegi euh, dëgg la pare nañ ci li léegi mais du ngeen ma ñëwal nag ci li yonent ba ne saa saa wax ñu jàppee ne ci xadis bi la bokk wala même yow nee nga même bu dul xadis bi am na yeneen yoo xam ne yeneen xadis yoo xam ne day dëgëral ne lii nii am na kene ci xare bu fa nekk di wax seen plan yëpp man ngay wax yu def noonu wala ngay wax loo xamante ne ci biti nii niroowal ak lu am ngir sa noon bañ laa man a yegg waaw loolu ci xare comme euh, al imaamu Nawawi ci al minhaj mu ne bon non bu njëkk bi moo wax nañ ko mooy laysal kaddabu alladhi yuslihu bayna nas waaw ki nga xam ne mooy narkat nekkul kii rafetal diggante nit ñi comme kii doxal comme niñ la waxoon rek Eh, nit ki wax na la lu rafet ñoo xam ne seen diggante yàqu na ci diw këram laa jóge mais wax ju rafet ju nekk la la wax waaw moom kay nee na sax bëgg na laa gis nga dem wax ko ko te dañoo meroo woon doonu ñoon ta euh, bokkub taal yu mel noonu jaarub taal nga wax loolu wax këli tamit ci lool ku nekk jàpp ne la keneen ko wax dëgg la ba ñëw loolu lu baax la voilà loolu la loolu moom lu baax la te loolu euh, <laughs> mu ngi noonu <laughs> léegi nag mu des hein waaw mais ki nga xamante ne nii nag mooy xare bi mu wax ak euh, yéwénal no xare yéwénal wax nañ ko sànq hadithu rajul imraata waaye yooyu moom yan exemple laa ci maanaam ñu ne la bu dee xare bi al imam ndaw yi ci al minhaj mu ne comme li waa ji di wax seen noon bi ne ko yéen yow yëgoone seen seen imam bu mag bi faatu na waaw décimé nañ ko rey nañ ko dee na faatu na waaw ba pare mu ngi ci mu ngi ci jublu jamono bu weesu boo xamante ni ka nekkoon chefu yéefér yi raw rayoon nañ ko nga xam ne day tiitloo armée boo bëlee bu ñëgee ne seen chef kat rey nañ ko mu ne ko seen chef bu mag bi rey nañ ko gaa ji foog ne seen chef bii dund nii la nekk mooy chefu kéefér Abu Jahl rayoon nañ ko par exemple <laughs> waaw <laughs> wala mu ne aw xadan ya tiina madadun ne soo madad dinañu dikkal mooy renfort ndekete yoo mu ci jublu ñam giñ leen di approvisionner di leen jox ñam voilà ndax tamit façon madad la <laughs> waaw wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara wa yumdidkum borom bee leen di tëbb waaw bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara mu ne ndekete yoo ñam guy ñëw ak yu mel noonu nga ci jublu mu ne lii moom ci maari yi nga xam ne al mubaaha yu gaaral yi nga xamante ne yu dagan la yu yu dagan la mu ne yii yëpp nag mën a nekk waaw kon nag mu ngi noonu eh, kanta léegi nag mu des wamma kasibu kasibuhu eh, li zawjati ndaw si wala waa ji wax ji muy wax boro soxnaam lu dul noonu ak ndaw si lu muy wax boroom këram lu dul noonu mu ne mooy non loolu mooy yi nga xam ne day wane ak ak ak ak ci moom naan ko yow rek yaa yow laa gën bëgg ci kaw suuf yu mel noonu te même bu dee ne bon amaana am na keneen koo gën a bëgg wala yu mel noonu <laughs> ne yu mel noonu quoi yooyu <laughs> voilà mais pas ay bi pas ay ay ay ay kàcc ah moo tax mu ne fa amal muxaadaatu fii man in ma alayha aw alayhi yooyu moom aw axdi ma laysa lahu aw laha foofu xaraamun bi ma al muslim al imam an-Nawawi mu ne yu mel nii na ay yow kay yow yow yow yaay sama jant yaay sama yaay sama weer yaay sama lépp ñu koy waxante yow laa gën a sopp ci lu ci ku yàlla bind ci jamono ji ak yu mel noonu ñi ma la bëggee ak non yaay sama yaay sama yaay yaay yaay sama yaay sama lamp ci lëndëmu àddina yaay sama jant yaay sama nangam ak nangam yaay sama étoile filante <laughs> yooyu ñu koy waxante day gën neexal loolu kay du baax la en fait yow yow moom waay yaa ngi ci tuus jàngal yii nag rafet la <laughs> ba boo amee sëy mu gën a neex en fait jabal <laughs> mu ngoog utal sa dictionnaire bi bin sa tay voilà léegi nag mu ne yooyu la kanta ay waraate moom ak di ko xañ li nga xam ne xàqam la moom ku ndaw si wala ndaw si di xañ waa ji ay àqam ak di jël loo xamante ne nii hmm, moomu ko mu koy jël comme alalu boroom këram mu jël ci loo xam ne moom du pour dund kese wala ndaw si yu mel noonu wala yu mel noonu waa ji di jël alalu euh, soxnaam noonu moom foofu wax xaraam dafa xaraam biñ maay muslimi waaw ci dëppoo boroom xam-xam yëpp wa wa boroom xam-xam julli ji voilà yooyu mun taxul ñuy wax waaw boo ko fi dégg naa ne ah, ah, ah ah kon di kàcc daal di ñaar ñii sëy mën naa ne ah, lool de moom <laughs> kon de moom tay mu neex <laughs> xaaral rek waaw di fen di nar di naral zone waaw di wax yoo xamante ni ñi dara amu ci waaw yoo xam ne bés bu ko découvrir moom sëy ba yu mel noonu moom du dëgg loolu moom yàlla yonent amalay sa sàmma suñoo wax loolu kon gis nañ ne kon nar gi boroom xam-xam yi dañ cee wute <laughs> lan lañ ci est-ce que mooy li ñu xamee nar wax lu wuteeg li am wala boog def ay tawriyaaki maarij am na ñu ne lii la am ñu ne lii la waaw kon nag euh, ñu njëkk ñi moom ne li parce que boo dee ngir yëwénal la baax na bu dee nag ngir loo xam ne loolu baaxul ñeneen ñu ne mukk daraa ci demewul noonu <laughs> loolu amul de <laughs> waaw loolu amul mooy yooyu al maarij rek la waaw kon nag mu ngi noonu le kon ñu yem noonu kon lëkkaale bi ak euh, euh, yéwénal kon yéwénal diggante li mu màgg moo tax yonent waaye saat saam ne sax ki ñëw nga xam ne day wax loo xamante ne ngir defaral ci biti nii du noonu pour ñu ko jàpp noonu wala ñi nga xam dañ ne noonu noonu sax parce que ki ñëw ne kee mu ngi lay wax wax ju rafet te waxu ko ko ah, ñëwaat ci kii ne ko keneen ko ngi lay wax loolu moom waxu ko waaw mu ne loolu sax bu ko borom bi daganalee yonent ci làmmiñ yonentam ndax defar euh, diggante loolu mooy defar diggante kon lu rëy xam ne nar yonent na bañ ko waxee affaire julli dina sàcc mën ne waaw julli dina jaaloo waaw bañ ko waxee dina nar mu ne mukk déedéet waaw mu déedéet kon nag bu ñëwee nag ba am loo xam ne seetee na ko ci ne lool mën naa nekk mooy euh, kon la ko waral loolu le màgg na loolu lu màgg la fa yàlla te mooy yéwénal diggante nit ñi yor jikkoy puso te bañ a yor jikkoy paaka kama sabaqa wallahu